jeexaloon nañ li nga xam ne mooy ghazwatu bani qurayza walillahi alhamdu wal minna euh, muy dernier tribu juif juif bi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi teg ci ñoom mbugal jële leen fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu ndax ñàkk a respecté yi leen lié woon ba jàppale ay noonam di ak waa Ghatafan seeni alliés ginnaaw bi nga xamante ne ci la génne woon ñi leen jiitu woon tribu bu jiitu ba di waa Banu Qaynuqa ginnaaw gi mu génne waa Banu Nadir ñi ci mujj te ñu jeexal leen jataay biy weesu di génn gi nga xam ne moom la génne waa Banu Qurayza waaye mu am lu am solo lu jara souligner mooy génn gi nga xam ne moom la génne grande tribu juif yooyu tekkiwul ne amul woon benn juif bu dëkk ci Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam uh-uh. amoon na ay juif yu fa dëkkoon yoo xamante ni dañoo jaxasoo woon ak waa ahlul madina dëkkoon ci waa dëkk waa Medina yooyu ñoom dëkkewuñ woon fa nga xam ne mooy Qurayza wala Nadir wala Qaynuqaa déedéet ba moo tax dangay gis ba ci fin wu dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu lay nettali ay jëfli ay jëflentam ay yahuud yoo xam ne yu dëkkoon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon loolu lu am solo la mooy bu ñu mooy li xew rek xam nga bu ñu nee Dakar dafa am quartier boo xam ne comme Grand Yoff dafa bari ay casace ñu dëkk kaasamaas est-ce que dafa tekki ne waa Casamance ñépp ñoom foofu rek lañ dëkk ah déedéet déedéet loolu tekkiwul loolu comme loolu kese la woon buñ leen ay kii mooy dëkku Lebu yi ay Yoof Caaroy Yëmbal Kayaar Yaraax yu mel noonu est-ce que dafa tekki ne foofu rek la Lebu dëkk déedéet ci biir région Dakar mukk mook lii wayem nag kon loolu lu am solo la léegi tey ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu ne tali bi ñu waroon a dugg ci ni comme niñ ko dige woon ci njàngat yi muy njàngat yoo xam ne li ci ëpp souligné ñëwoon nañu ko ne woon dinañ ci ñëwaat insha allahu taala muy yu bari solo te yaatu dinañ fexe def tënk lu bari même bu dee ne ci ab lim nii da gis ne bariwuñ ndax gis nañ ne nettali bi yaatuwul waaye njàngale bu nekk daanaka mën naa jël waxtu waaye incha allah dinañ fexe tënk lool njàngale yooyu nga xam ne moom lañu war a gis kon ñu sant yàlla di ko ñaan ak njàppandalam te tàmbali li nga xamante ne kon mooy njàngale yi nga xam ne moom lañuy jële ci la guerre contre les Banu Qurayza bu ñu fàttale ko ci ñu annoncé woon mooy njàngale wu njëkk muñ ci mën a gis mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pare ci xare xandaq ba ñibbi këram ba daldi sangu teg ay ngànnaayam sayyiduna jibril aleyhi salaatu wassalaam da ko dikkal ne ko yaa muhammadu awadanta silaah fa wallaahi ma wadana ne ko ndax dangaa teg ngànnaayi wat nañ ci yàlla ne ñun tegaguñu ko jox ko ndigalu boroomam subhaanahu wa mooy mu génn daldi dem ca banu qurayza xarejeek ñoom ci saase la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woo aji woote kat mu ne man kaana saami'an muti'an falaa yusalliyanna al-asra illaa bi bani qurayza képp koo xam ne aji dégg nga aji topp nga ndigal bul julli mukk ngal bul julli mukk tàkkusaan lu dul ca banu qurayza saxaaba yi radiyallahu anhum ci ni mu gën a gaawe génn ci ni mu gën a gaawe lañu génn neewuñu way nañ leen xaar bu doon tey way teg nañ naan nañu suñu lëwal waay waay nañu xaar suñu seeni ci ci attaaya ji ñuy xiim nañ bàyyi ba naan deuxième daal di mën a dem bu ko defee ñu gën a sawar waxuñ lool li ñu doon jàpp lañ bàyyi daal di dem ni mu gën a gaawe loolu nag lañ waxoon moo ñu doon yóbbu ci benn masala boo xam ne masala usuliya la muy halil amru alal fawri awi taraaxi halil amru yaqtadi alfawra min taraaxi est-ce que bu sharia bi bu suñu boroom digle yonent bi aleyhi salaatu digle def leen est-ce que digle wax digle googu noon ne def leen day tekki ne lu ñu war a teel a def la lu ñu war a gaawe la walla boog mën nañ koo yéex loolu mooy laaj bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim joxe woon nañ exemple aj géeg yooyu biñ ci tollooy ne dañu koy tudd duñu joxe benn réponse waaye dañ koy énumérer bu ñu àggee ci njàngat yi ñu daal di koy ñu daal di ciy taxaw suñu boroom def na bi awnihi wa minnatihi àgg nañ ci alhamdulillah ma man a'zama léegi kon loolu mooy laaj bi est-ce que bu sharia diglee def leen dama naan moo man naa xaaral ah? wala danga koo war a jóg defe exécuter nu mu gën gaawe loolu boroom xam-xam yi ci gàttal mën nañu tënk seen avis yi ci ñaar muy avis xanafiya yi maalikiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim lii nag usul lañ ne de masala usuliya la ñu ne si annahyu mutlaqu nahyi ala al fawr mooy ndigal lu ñu joyal ndax ndigal dafa am ñaari façon ndigal amrun mutlaq ak amrun muqayyad amrun mutlaq mooy ndigal loo xamante ne nii dañ koo dañ koo joyal dañ koo joyal loolu mooy la euh, mooy bu ma nee diw mu ne ha ma ne ko rendi lam xar ngir neexal fayeen yi ndax yooyoo leen neex ñoom booy wax fii mu ne pour ñu dégg la fokk ngay wax waxi lekk bu ko defee ñu mën a sawar ngir ñu mën a déglu gis seen bopp ci yëf yi fokk nga tuddug lekk cëy ñoo di jàmbaar kon loolu mooy laaj bi ma ne nit ki bopp mu al amrul mutlaq ma ne diw rendilum xar loolu mooy ndigal lu ñu joyal bu ñu tënk nag mooy ma ne ko diw bu weer wi deewee rendilum xar diw bu fi man-man gi newee rendilum xar mooy ren bim xar mi dama ko tënk ci lan weer wu dee ak beneen bi ci man-manam léegi nag ñun bii ñuy wax nii bii tax ñuy wax mooy mutlaqul amr mooy hal dilaalatu muq mutlaqul amri alal fawri amit taraaxi ndax ndigal lu ñu joyal day tekki ne lii dañ koo war a defal dañ koo war a def mu gaaw wala dañ koo war a yéexe loolu laa ne ñetti mazhab yooyu ci tënk ak tamit bañu du am na bien sur ay wuute surtout ci xanafiya yi mais mooy dans leur ñoog maalikee xanaa xanaabila yi ñu ne loolu day wan ne dañ koo war a teel a def beneen avis bi muy avis Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne déedéet tegtalewul ne mutlaqul amri tegtalewul ne mooy ndigal lu ñu joyal tegtalewul ne dañ koo war a teel def non non mooy nit ki gaa c'est vrai mën na koo teel a def mais bu ko neexee it mu yéexe ko ah choix la choix la léegi nag ñu ne ñu ne léegi nga ne mais léegi ginnaaw bi ñu gisee avis yi ana ana lan mooy tegtal yi waa jumhur loolu ñun suñuy tegtal buñ leen ko naree limal boo bëggee ñu lemal ñu limal la ban heure jot dix-huit heures vingt-huit dix-huit vingt-huit moo jot boo bëggee ñu limal la ba timis jot ba dix-neuf heures vingt-huit mooy timis bi walla trente ñu ñu limal la ba boobu ñu ne waa léegi nag euh, jumhur ni ngeen di def limal leen ñu yenn rek ndax waxtu wi duñu ko may ñu ne insha baax ñun liy waree loolu dafa fees ci alxuraan ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasallam akum xel ci xel kese day day am xel raisonnement dafa ànd ak ñun ñu ne waa léegi dikkal leen ci seen euh, yi ngeen yor ci alxuraan ñu xool ñu ne xoolal suñu boroom subhaanahu wa taala euh, bi mu digalee malaaka yi ñu sujootal Iblis ñu sujootal maam Adama aleyhi salaam wa id qaala rabbuka lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illaa iblisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin mu ne fàttalekul ba nga xamante ne nii ci lañu digal malaaka yi ne leen sujoodal leen maam aadam alayhi salaam fa sajadu ñu gaaw ci saase lañ ko def illaa iblisa bam des iblis moom dafa lànk rëy rëylu bokk ci kéeféer yi ci yéeféer yi ñu ne lool benn la te yooyu moom du jeex ñu ne xoolal alxuraan ñaata yoon la ñëw di di liy wone ne ndigal bu ñëwee ndig li dañ ko war a teela def ay aay yu mel ni saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ainsi de suite wa saari'u njëkkalante leen ngeen jëm ci maghfira njéggaluk suñu boroom ak ajjana yoo xam ne largeur bi mu ngi toll ni asamaan ak suuf mu ne fa ida qudiyati salaatu mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmil jumaa fasaw ila dhikrillah suñu beneen dalil la alquraan ne yéen gëm yàlla bu ñu wootee noddu bésu àjjuma ngir julli julli àjjuma pas fajar pas mais bi ñuy julli heure tisbaar julli boobu noonu julli àjjuma bu ñu noddee na ngeen gaaw mu dugal fa bi nga xam ne day tegtale dañ ko war a gaaw al ak nga xam ne mooy dañ koy def rek nga war koo def waaw bi wan ne ak gaawaay bi mu indi fële moom la indiwaat fii fasaw ila zikrillah ngeen gaaw dem fekk ji xutba ba ñu ne lii lépp ay tegtal la yuy wan ne dañ koo war a teel a def ndigal eh, ñu ne ci xadiis moom dañuy jël lii nii xadiis bii ñu ne man kaana saami'an muti'an falaa yusalliyanna al-'asra illaa bi bani Qurayza képp koo xamante ni aji dégg la aji topp la bu mu julli tàkkusaan lu dul bani Qurayza man nga ne fii sax mais yow sa amr gi dafa am muqayyada ndigal gu am tënk la ndax dañ leen ne dañ leen wutal àpp ne tàkkusaan na ngeen fexe ba bu leen ko julli lu dul foofu léegi nag ñi ngi koy wax ñoo doon xool gis nañ ni xam nañ ne manu la ne loolu mooy ngeen def ko léegi ndax manu ngeen a xaar siinoo fii ba Banu Qurayza bala ngeen faa dem timis jot bu ngeen mooywul ñu ne leen kon am ngeen beneen ñu ne waaw hadis moom du jeex même alxuraan parewul ñu ne waa léegi xoola euh, waxtu yi day avancé léegi xadiis yi sax baax na yéen ni ngeen joxe nii baax na léegi ñu ne non may leen ñu bokk ñu ne non mais xel sax yow boo yónnee sa doom taxawal yow boo yónnee sa doom ne ko demal jëndal ma poobar sang bi yónni jaamam demal nga woowal ma notable diw sa baay diw walla kilifa diw est-ce que moom da ciy dégg ne mën naa toog di def lu ma neex ba heure bu ma neex ma dem mukk ñu ne am xel rek ak aada li aaday doxe lool day wane ne ndigal lu ñu joyal day tegtaleen lu ñu war a teel a def la ci gàttal kon loolu mooy li nga xamante ne nii euh, moom lañu indi te tamit dinañ la tegal lenn nag ci xadiis yow duñ ñu ko may nag yonent bi aleyhi salaatu moo ne bu ma leen digalee mbir na ngeen ko dikke na ci man ñu ne waa léegi na ngeen ko dikke ooy la liy wane waaye na ngeen ko dikk kay ba pare mu ne te bu ma leen teree fantahu bu ma leen teree na bàyyi ci saase ñu ne léegi gis nga ñun dañuy qiyaas raisonnement par analogie ndax moom buñ la teree bàyyi naan sàngara loolu moom amul kenn ku taxaw naan non loolu day tekki ne bon waa ji mooy seet ba heure bu mu jekke comme ni ko yenn caaxaankat yi waxe paree bu ma loolu moom amul kenn ku ko wax moom tere nañ arrêté njaaloo c'est amul non mais de non non j'avais donné rendez-vous quand aujourd'hui ah non wala je pas prêt quand même ah no non non non non yow ñu nduggi sawaay ba lekk ba jënd xar yi nga xam ne nga naan xar yi dañ koo électrifié moo tax affaire yi baaxul no non non ñun sawaay on a invité les gens on a commandé notre agneau ah oui ci boucherie bi te boucherie bi c'est sûr que kenn rendiwu ko non c'est Carrefour ah non non baal bañ pare non dañ naan la déedéet ci saa si ñu ne léegi na gis nga ni tere mel. naka noonu la la leen euh, digal ndax lan ku nekk ci tere ak digal dañuy sàkku ci nit ki ci mukallaf bi soit mu def wala mu bàyyi voilà léegi nag ñu ne leen waaw kon léegi doy ñu ne waaw kon baax na léegi yéen ulama Shafi'iyya rahmatullah aleykum waa léegi yéen lan mooy seeni dalil ñu ne ñun dinañ indi suñuy dalil mais bala ñoo agsi dañuy tontu quand même waa jumhur ci seen liñ jëkk a wax ay euh, suñu borom bim digle waa a euh, suñu euh, malaaka yi ne leen ngeen sujootal maam aadama ñu ne loolu dafa am xarina xam nga sànq lu dafa am indice buy wone ne loolu du dañ ko bañ ko ba mu leen ko digalee lañ ko def ah ñooy doo déggul li ma la li ma yuñ la wax mooy aaya boobu noonu ñaata histoire boobu ñaata yoon la ko alxuraan nettali lu bari la mooy ne ndigal loolu waa jumóor xam nga li ñu day ci biti yi da ngay gis ne ñoom maam Adam alayhi suñu boroom da ko bind def ci moom ruux ne malaaka yi sujjóot leen ci saa sañu sujjóot mais mbir mi njëkkoon na leen ko wax waxoon na leen ko avant ndax moo leen waxoon ci suuratul Hijr fa idaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqa'u lahu saajidiin suñu boroom dalee leen fa idaa sawaytuhu bu may yemalee ak mbindam moom Seydina Seydina Adam defar ko yemal mbindam ba pare ci mbind gi wa nafaxtu fihi ruux yi ma daldi ciy ëf ci moom sama ruux faqa'u lahu saajidin na ngeen gaaw ngeen sujootal ko ñu ne lii dey wane ne suñu boroom ba mu leen koy wax loolu defagul lii da bu ma fa mu conditionné ko bu ma defee yii ba pare bon ñu ne leen baax na euh, ñu ne ñu ne ñun ñun d'accord nañ ci biir bu dee ne daa am xarina boo xam ne day ñëw wane ne na ko teel a def ñun waxuñ ne bu lool lool ñun Shafi'i yi d'accord nañ ci mais bii da cee am suñu borom da leen bu ma ci defee lii lii na ko faqaw na ngeen gaaw ngeen jóg suñu kon yéen waa jumhur seen boobu seetaat leen ko waa léegi ñu ne waa waa léegi yéen baax na kon loolu xarina la mais quand même waa jumhur indi na ñeneen ni dalil la ah. léegi yéen yéen léegi pour liñ leen laaj instant bi léegi yéen joxe leen yi léegi yéen fan ngeen teg seen wax yi ñu ne ñun bokk na ci suñuy dalil mooy waa jumhur ñoom dañu ne ndax ci seen dalil yi ñu indi dañ ñu koo tënkal mais xam na nee nañu wax ci yonent bi alayhi salaatu wax te waxoon nga ko yow ba ngay annoncer affaire yi naan est-ce que comme aj gi yonent bi alayhi salaatu bu ne yaa ayyuhal ladhi yaa ayyuhan naasu inna allaha qad kataba alaykumul hajja fa hujju yéen eh, nit ñi buur yàlla de dafa farataal ci yéen aj kon aj leen waa jumhur na walla ah waaw kay loolu suñu dalil la mu ne waaw loolu lañu wax léegi xam nga waa jumhur ñoom bokk nañ ci yooyu ñuy teg taloo ne léegi lool nay wane ne kon bu ñu diglee dañ koo war a gaawe mais yonent bi aleyhi salaam kañ lañ ubbi Makka ñu ne ñoo ñun gisaguñu ko ah man xawma ci dara ndax man ci cinquième année bi ci dundam laay jàng nii fi laa toll ubbi Makka moom gisaguma ko ñoom Abu Sufyan démb boo jaay lañ fi jóge delluwaat Quraysh ubbi Makka moom xalaataguñu ko jamono yi moom ñu ne ah, baax ubbi Makka juróom ñetteelu at mi la am yow mooy ñetti at ci kanam ci at mi nga toll ci lañ ubbi Makka Ah, waaw léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam ban année la aj ban at la aj ah man it xaw ma ci dara ñu ne non laajuma la ngir nga tontu ko ndax yow xam naa ne wax nga ma sànq ko xamagul kañ la ñu ubbi Makka man laajuma la kañ la aj noonu pour nga yow nga tontu mais dama lay laaj ngir man maay tontu. ah waaw nag gaaw a leer ah, ndax man non man moom li ma waxoon leer na. waaw léegi ma tontul sama bopp ci raisonnement bi laa ne ndax nii lañuy raisonner kon yonent bi alayhi salaatu salaam kañ la mu ngi aj lan ñaari at après mooy at mi ci tegu bi mu ubbee Makka ajul aj googu ci tegu ajul aj ga ca tegu na aj dixième année bi yéen léegi yéen waa jumhur ngeen affaire bi c'était pour mu gaaw quoi al amru day wane ne dañu fa war a gaaw mais bu waroon a gaaw yonent ma saar saam ñu ubbi xam nga avant ñuy ubbi Makka man nga ne amul ñu ko woon ñu woon aj ndax waa Makka yéeféer yi ñoo yoroon foofu mais bi ñu ko ubbee jullit ñu yor ko léegi lu tax aj gi ci tegu noonu moom ajiwul mu bàyyi ba bi ci tegu loolu lépp day wane ne këne ko ndigal bu ñëwee ci sharia lool day wane ne man nañoo xaar bu dee ne mooy ndigal loo xam ne lu ñu joyal la fa sajadal malaayikatu boobu wax nañ leen ne dafa am xarina te ñun d'accord nañ ci lool mooy suñu boroom a leen ne woon bu yii xewee na gaaw sujjóot yii nag bu bu ñu joyal la ñuy wax te boobu noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ci ay waxam ak ay jëfam moom moo ñu wan ne an nahyu ala taraaxi mën nañ koo xaare moo tax masala bii nii ci masala xaj la aj fa la gën newee ndax wa ci aj gi mooy gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj mooy est-ce que mais aj bu bu nit koo xamante ni te exemple boobu joxoon nañ ko bi ñuy annoncé masala mi ne buñ ci accès dinañ ci ñëw mooy hal yajibul xajju ala al fawri aw taraaxi boo demee di jàng aj loolu bokk na ci masala yi ñuy traité avant ngay dugg ci le vif du sujet mooy est-ce que nit man naa am possibilité ak yépp man ko ci wàllu alal wàllu yaram wàllu wërgu yaram wàllu lépp waaye mu ne quand mais je préfère quand même toutes les conditions sont réunies chez moi en moi mais nag quand même man c'est en deux on est en 2016 man nag moom je préfère xaar ba 2025 quoi bu dee Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ ne loolu mën na ne mën naa xaar mais tout temps mu amaan yéene ne da koy def mais pas ay kii noonu rek waa jumhur ne ci da koy def ak ji ci tegu lay aju moom bi mu ko mane foofu lay aj léegi wa kon gis nga tontu Shafi'i yi ak fi ñu teg ko loolu moom ñu ne leen waaye yéen yem leen ci loolu ndax masala yi des na te affaire yaa ngi na gudd ñu ne waaw ñun kon loolu doy nañu ñu ne ah waa léegi yéen waa jumhur ah ñii ñii li ñu wax ni ñu ñii ñii ñii ñii li na de yaa subhaanallah huwe yéen ndeke yéen ñi ngeen doon wax yooyu bon li gën a dëgër mooy li ñee wax ah jumhur ne ah non non non attendez ñun yi rahmatullah alayhi ñun d'accord nañu yonent mi alayhi salaatu salaam huitième année bi la ubbi Makka juróom eh, juróom eh, fukkeelu at mi ci la ci la aji loolu moom fee la mais nag dañuy leen dañuy wax waa waa Hanafiya yi indi Shafi'i yi ne leen yéen yonent bi aleyhi salaam li tax ajiwul mais y'a possibilité yu bari yu tax ajiwul hein xanafi Shafi'i ne la non non non benn feebar boo xam ne bu ñu annoncé ne moo tax loolu moom riwaaya wuñ ko waa jumhur ne baax na léegi xam nga lenn la mooy yow waa Makka bi mu ubbee Makka mais yow aj gi ngay aj gi ngeen di wax noonu naan moo am ci neuvième année bi lu fa xewoon nan lañ doon aje nan lañ doon aje mais nit ñi arab yi nañ doon aje ci jaahiliya dañ ko doon def ak moomu sax ba moo tax yonent mi lay salaatu salaam yónnee ndax accords yi leen lié woon daggagul woon suuratu Tawba ci la wàcc Seydina Ali ibn Abi Taalib yonent bi alayhi salaam yónni Seydina Abu Bakar mu dem ngir jiite aj gi bi mu ko yónnee muy dem mu yónni ci ginnaaw Seydina Ali ngir mu dem liir loolu wax discours yonent bi alayhi salaam que ni à partir d'aujourd'hui nag aj gi kenn doot bu kenn ñëwati di aj ci aj kaaba yàlla gi def yaramu neen comme niñ ko doon defe ñoom lenn ci arab yi ak seen aju jaahiliya yooyu ren la jeex ci neuvième année bi ñu ne ne loolu noonu moo fa xewoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon dindi yooyu yépp ba pare te loolu ko doon dindi rek ñëw taxaw foofu waa Makka ndax ñu aj ajikat yi jóge ci gox yi fu nekk ñoo ñëw bu ñoon période aj rek la mënoon a dindi loolu ñi fay ñëw di fa def yooyu mu yëgal leen ne ak ña fay daje ji jóge fu nekk mu ne leen lii nii pratique bu mel nii amatu fi à partir bi mais looloo taxoon man la dem il fallait aj gi sell ndax imaginer wuñu musku yonent ma lay saa bi aj Makka am ñoo xam ne ñu ngi aj def yaramu neen ci wet gi loolu xalaatuñu ko ñu ne loolu la woon loolu moo taxoon yonent ma lay saa saam aju loolu mais sinon al amru yaqtadi dilalatul amri ala al fawri ala taraaxi insha allah nag wax waa jumhur mooy li gën a dëgër bam des comme liñ la wax bu dee dafa am xar na loo xam ne indice buy wan ne mën nañu day tax mu gaaw loolu ñépp a ci d'accord nit ki la ko war a gaawe loolu même Chafi'i yi d'accord nañ ci bu dee nag daf amul dafa am amul indice benn indice buy wane ne dañ koo war a gaawe wala dañ koo war a yéexe loolu dañuy gaawe mooy li nga xam ne mooy priorité bi loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon loolu di masala moomu beneen jàngale moo xam ne ba léegi mu ñuy jële ci qissatu Banu Qurayza muy kon ah Seydina Jibril alayhi salaam jël gi nga xam ne ci la jël forme Seydina Dihiyatu ibn Xalifa loolu noonu day wane ne kon ndekete yow nit nit te loolu loolu noonu day wane ne kon ndeke nit malaaka mën naa jël forme nit loolu day wane ne malaaka man naa jëw jël pas forme n'importe mu jël nit ku ñu xam mu jël formam ndax ñi ko doon gis ñépp dañoo jàppoon ne moom la moom la Seydina Dexya la ndekete woon du moom Seydina Jibril la léegi nag nan la koy defee est-ce que day lem laafam yi ko yàlla binde yépp bam xacc loolu moom allahu alam du loo xam ne lu ñuy duggal en tout cas forme nit la yor forme nit ku ko gis doo naat table ne kii mooy diw gisoon nañ xoola ci suuratu Maryam ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam li mu wax li suñu boroom wax ne Seydina Jibril ba mu ñëwee fa arsalna ilayha ruuhana fatama fatamassala laha basharan sawiya mu ñëw daldi yor forme benn nit forme nit loolu moom ci alxuraan daf ci def ci bari te lool jullit boroom pas-pas bu baax day gëm lool bokk na ba léegi ci liñ ci jànge ci qissatu waa Banu bi muy ah xissa saxaaba yi julli ji nga xam ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu wax ne laa yusalliyanna ahadukum al-asra illaa bi bani qurayza bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul ca euh, banu qurayza ñii nii julli ci yoon bi ba tàkkusaan jotee ñu ne yonent bi alayhi salaatu jubluwu ci woon lool waaye li mu ci jublu woon mooy ne nañu gaaw am ñu ne déedéet déedéet déedéet li mu wax dafa leer li mu ci li mu ñu wax dafa leer loolu moom dafa leer li mu ñu wax dafa leer duñu julli kon fekk àgguñu Banu Qurayza ah ñoom ñu daldi julli julliwuñ ba fi nga xamante ni mooy ba ñu àggee Banu Qurayza léegi nag loolu muy muy xew-xew bu rëy xew-xew bu rëy boo xamante ne nii aka bari njàng ah boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim daal li ciy wax wax yu bari eh. mooy nag masala mi kenn du ko traité ndax lool am na ñu koy wax mais du foofu la féete mooy ana moo gën a juble est-ce que ana kan moo gën a jubli mu def est-ce que ki gën a juble mooy ñi julli ba waxtu wi jotee malgré liñ leen ne bu leen julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza wala ñi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ba àgg ba guddi jot ñu àgg guddi jot ñu door ko ñu dóoru julli tàkkusaan julli yi ci tegu mooy ne du noonu lañ koy traité ndax yonent bi sarsaan gisoon nañ ne ŋàññul kenn ci ñenn ci kenn ci ñi def noonu eh, waaye nag am nañu koy traité moo tax imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne wa qad ixtalafa al-ulama fi al-musibi min as-sahaba yawma'idh man huwa mu ne ne ci albidaaya nihaaya mu ne boroom xam-xam yi dañu wute rahmatullah alayhim ci ana kan mooy ki daj dëgg bi keroog ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñi julli ba tàkkusaan jotee wala ñi ko julli bien après mu ne balil ijmaa'u ginnaaw bi mu posé question boobu ala anna kullan min al fariqayn ma'jurun wa ma'zur ghayru mu'annafin mu ne ginnaaw lii nag wute bii mooy ginnaaw bi nga xamante ne ni dëppoo consensus communautaire ci boroom xam-xam yépp que ñaari kuréel yi ñoom ñaar ñépp la suñu boroom di fay ku ci nekk tamit mooy loo lu ñeneen ñi jàppe ne njuumte la rek wala boog amaana bee moo gën mazur lool buur yàlla daal dina koy pardonner te kenn ghayra mu'annaf te kenn dugg leen kenn critiqué leen léegi nag bu loolu leeree mooy ne ñoom ñépp daj yoon waaye kan moo gën daj nag ndax lii day lii day teg ay masala yu bari ci cay dugg ndax ittihaad jamanul rasul mooy di euh, effort d'interprétation jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam muy tukkee ci saxaaba yi est-ce naa ne wala déet loolu masala la loolu masala la muy génn ci lii waaye tamit lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax idha ijtahada al fa asaaba fa axta'a falahu ajrun moom alayhi salaatu wassalaam mu ne boroom xam-xam bi àttekat bi nga xam ne du amateur lu mu jàng la boroom xam-xam bi bu ñu ko laajee ci masala wala aji àtte ji mu àtte selon li mu xam ci diine te mu dëppook njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daj dëpp gi mu daj dëgg gi kooku dina am ñaari yool yoolu effort d'interprétation bi mu def ak yoolu le fait li mu ubbee ak li mu àtte looloo dëppook li yàlla wax ak li yonent bi alei satu àtte mu am keneen koo xamante ne nii moom dafa def lool am na capacité yi mais mu def ittihaad waaye nag mu juum fa axta mu ne kooku dina am benn benn pay kon xam nañ ne kon ittihaad bu amee am na koo xam ne moom moo jot dëkk yi loolu moo tax masala loolu loolu ngandi ngandi kii la yoo xam ne euh, euh, euh, Cheikh Omar al Fuuti Taal radiyallahu taala anhu ci Rimah daal dina ko fay traité daal di ko fay yaatal moom Cheikh al Haaji Omar alayhi ridwaanullah yaatal na ko foofu vraiment ci septième bunt bi ak jàpp ci huitième bi loolu lépp yaatal na fa loolu noonu muy masala yii nii ci Rimaahu rimaax bi nga xamante ne mooy téereem bu siiw boobu léegi euh, euh, lu ma doon waxati sax kon mooy ijtihaad lool la même bu dee ñoom ñaar ñéppay am pay mais kan ki ëpp yool mooy ki nga xam ne moo jot dëgg ji léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di loolu mooy tegtalu bokk na ci tegtalu liy xew ci ci madahibul arbaa yi mooy lii nii xewoon ci diggante saxaaba yi benn texte bu yonent bi alei salatu salaam wax mais dégg ni wuute waa pourtant texte bi nii nii ci biti danga naan leer na mais bu leere woon noonu du am wuute bu kenn julli ci yéen tàkkusaan lu dul mu àgg Banu la ñiy dégg ci ne loolu day wone na dañoo mooy nañu gaaw la ci du teg la ci jublu tekkiwul ne bu ñu julli dabee ci yoon wi duñu ko julli ñeneen ñi neen mukk ñu jël ko à la mooy nañu duñu def bu ñu julli fenn ci yoon wi dul bu ñu àggee foofu léegi nag boroom xam-xam yi ne mu ne fa moom imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaya wan-Nihaya mu ne fa qaalat taifatun min al ulama mu ne benn mbooloo ci boroom xam-xam yi mu ne ñu ne alladina axaru lsalaata yowma idin an waqtiha almuqaddari laha xatta sallawha fi bani qurayda hum almusibuun am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñàkk julli ba tàkkusaan jotee yéexe ko ba ni ñuy àggee Banu Qurayza mu fekk waxtu wi ko suñu boroom nattale deg ko ci ñu war joo julli tàkkusaan weesu ñu door koo julli ca Banu Qurayza ñooñu ñooy ñi dab ñooy ñi daj dëgg ji am na loolu ci boroom xam-xam yi ñu wax loolu ñu ne leen waa léegi fu ngeen ko teg ñu ne li anna amrahum yawma idhin bi ta'khir as-salati xaas fa yuqaddamu ala umumi al amri biha fi waqtiha al muqaddari laha shar'an mu ne ñoom ñu ne li tax mooy ci usul daa am lu ñuy wax al aam ak al xaas al am mooy texte boo xam ne dafa général mooy alxuraan la ayat alxuraan la wala xadiis la boo xam ne dafa général mooy ne mutlaq la am loo xam ne nag dafa ñëw di particulariser lu général loolu ñu ne ndigal bi yonent bi aley saatu wax bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci Bani ba loolu ndigal lu jag loola lu particularisé la ndigal li nga xam ne moom la suñu boroom waxoon ne inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta ñu ne aaya bi loolu mu waxoon dafa général mooy ne julli tisbaar tàkkusaan timis gee fajar dafa nekk ci way ngëm yàlla ñi loo xam ne suñu boroom da koo utal waxtu yoo xam ne ci lañu koy defe ca xadiisu Jibril ba bam ñëwee jullil ko ñaari fan yi sabihatul isra ci suba isra wal mi'raj mu ne ko yaa Muhammadu bayna haadayni waqt haadayna al waqt mu jullil ko tisbaar tey ci heure bu njëkk bi se suba nga bu julil ko ca heure bu mujj ga defalaat ko noonu tisbaar ak tàkk tàkkusaan ak yi ci tegu ne ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam diggante démb ak tey heure yooyu ma foofu mooy waxtu wi ñu ne loolu noonu ndigal la lu général alors que ndigal lii dafa ñëw particularisé lële ndax yonent ci alayhi salaatu wasalaam bi mu leen naan bu leen julli tàkkusaan lu dul ngeen julli ko ci Banu Qurayza moom moo leen jàngal ne leen dee leen julli tàkkusaan ci waxtu wi wii wala non si moo leen ko digal digal ñu ko ñun ñépp mais moom mi digle loolu toxal nga xam ne moo ko digle jële ko ci boroomam moom moo leen digalaat ne leen tay bu kenn julli lu dul te waa Banu Qurayza kon loolu mu nekk loo xam ne xaas moo xam ne day ñëw di tënk li nga xam ne mooy digal lu joyal loolu général loolu ñu ne kon loolu mooy li gën a dëgg ana moo wax loolu bokk na ci ñu wax wax ji mel nii ne ñi ñooy ñi julliwul ñi yéex julli bi ba guddi nga bañ àggee Banu Qurayza ki ci gën a siiw mooy imaam Abu Ibn Hazm Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri te loolu moom waru la bett kenn ndax Zahiri la Zahiri mooy ci moom ñoom ñoom ci kaw texte yi ni texte yi ñëwee noonu lañ koy jàpp moo tax mu wax ci. mu ne imaam alxaafiz ibn kathir mu ne fii kitaabihi siira ci téereem bi def ci assiira ndax bind na te kii moom imaam euh, ibn hazm tudde ko jawaami'u siira boo xam ne moom lay ci siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lii la fa wax moom imaam abu muhammad ibn hazm rahmatullah alayhi mu wa alima allahu anna law kunna hunaaka lam nu al-asra illa fi bani Qurayza walaw ba'da ayyaamin <laughs> mu ne moom bi mu ëndee kii ba pare moom dafa nootal ne ñi ñi julli bien après ñoo ñi gën a dëgërle mu ne wa alima buur yàlla de xam na ci ñun ci ñun imaam Ibn Hazm xam na ci man kene wallaahi gis nga bu ñu newoon foofu bu doon fekke nañ ci saxaaba yooyu ñu nga fa woon man Ibn Hazm duma julli tàkkusaan lu dul Banu Qurayza même bu dee ne yoon wi ay fan laa fa def duma julli fekk ak guma fa duma julli loolu moom buur yàlla xam na ko ci man moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir wa ne wa hadha al-qawl minhu ma shit ala qa'idatihi al-asliya fi al-akhdh bi-dhahir mu ne lii mooy li ma wax sànk rek ne loolu warula bette ndax ñoom moom zahiri la ñoom ci biti wax yi lañuy jàpp moo tax mu ne moom waxam jii nii day dox day topp li nga xam ne mooy réglam bi nga xam ne cosaan la ci moom ñu xam ko mooy ne al axdu bi zahir ñoom moom moo tax ñu tuddaloon noonu zahiri yeey taalibe imam Daawud yi al zahiri yi ñoom li seen ci biti rek lañuy jël comme que wax ji moom littéralement li wax mooy bu kenn julli tàkkusaan lu Banu Qurayza mu ne même bu doon ay fan fan la après àgguma Banu Qurayza du ma julli léegi mu am mu ne wa qaala ta'ifatun ukhra min al-ulama am ñeneen ci boroom xam-xam yi ñu ne bal alladhina sallaw as-salata fi waqtiha lamma adrakathum wa hum fi masirihim humul musibun mu am beneen kuréel ci boroom xam-xam yi ñu ne non ñi nga xam ne ñoo julli ba waxtu julli jotee dab leen ci yoon wi ñooñu ñooy ñi nga xam ne nag ñoo daj dëgg ji ñoom ñépp la yàllay fay mais comme li ma wax sànk ci mujtahid yi mooy dañoo wute idha ijtahada al-hakimu fa asaaba ak idha ijtahada al-hakimu fa axta'a boobu yeneen ci ma lay saab saab wax kon lool la léegi nag ñeneen ñi ne ñi nga xam ne ñoo daj dëgg bi ñoo daj dëgg ji mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo julli ñoom ñoo julli ba waxtu wa waaw te yéexewuñu ko ah ñu ne waa léegi yéen moom lool fu ngeen ko teg ñu ne li annahum fahimu anna al muraada innama huwa ta'jilu sayri ila bani qurayza la ta'xiiru salaa fa alimu bi muqtada al adillati daalla ala afdaliyati lsalaati fi awali waqtiha maa fahmihim an lshaarici maa araad wa lihaada lam yuannifuhum walam yamuruhum walam yamuruhum bi icaadati lsalaa fi waqtiha alladi xawwilat ilayhi yowma id mu ne ñoom ñu ne ndax li tax mooy ne ñoom dañoo comprendre que ni objectif namm namm bi yonent mi alayhi salaatu salaam nammoon ci wax ji mooy ñu gaawe seen dox bi jëm ca Banu Qurayza ñu gaawe waaye ñu comprendre ne yonent mi alayhi salaatu salaam jubluwu ci mukk kër nañu bañ a julli bu waxtu yu jotee dab leen nañu bañ julli ak ñu man dem mu ne déedéet ñuy comprendre lii ñoom ñooy ñi nga xam ne lool la ndax la ba pare ñu boole ko lool lan lañ ko xame li nga xamante ne tegtal yi nga xam ne ñooy wane ngëneelu julli ci waxtu li ci yonent yooyu yépp day wane ne loolu mooy li nga xam ne mooy lu gën ba pare mooy ñoom dañoo doxal ñoom ñu ne ndax dañoo doxal ñaar yi mooy gaawe nañu doxal ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais it bàyyiwuñ julli bi nga xamante ne nii mooy julli tàkkusaan yi nga xam ne moo jotoon ñu boole ñaar yépp ñooñu kon ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi daj li nga xam ne mooy dëgg ji selon looloo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digalaatu leen ne leen yéen julliwaat leen ndax xanaa déggu ngeen li ma leen waxoon julliwaat leen voilà ah léegi loolu la imaam alxaafiz ibn kasiir daldi indi ci albidaaya wan nihaaya waaye ñun moom dañuy wax leneen mooy ne dëgg la dañuy wax leneen mooy ne ndax diw ku nekk ci ñoom asaaba ku nekk ci ñoom moo daj dëgg ci ndax lan ndax ku nekk ci ñoom dangaa ànd ak texte bi texte yi la ne woon julli lii la ki joxe texte yooyu moo leen ne bu leen julli léegi nag ku jàpp ci lii asopta ku jàpp ci lee asopta mooy ne ñun loolu la ñuy wax ñoom ñépp a ci yem ñoom ñépp booloo tax yonent ma lay saab saab yemale même pied d'égalité la leen yemale amul kenn koo xam ne dana ko yow yaa yor dëgg ji yow mi ci des baax na waaye nag yoroo dëgg ji déedéet léegi buñ paree foofu ba léegi ci xew-xew bi ndax aka bari njàngale comme li ma la waxoon léegi mooy bala ma koo fàtte masala mi nga waxoon sànq masalaam est-ce que ay saxaaba man nañu man nañu di def ijtihaad ci jamono yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu mas masala mii nag dañ koy traité noonu mais xam nga ne existeetul existeetul ndax yonent bi alayhi salaatu génn na àddina mooy jamono ji yonent bi alayhi salaatu di dund ci àddina bi comme nim ci neewoon amoon këram ñu xam ne fee la dëkk di ko gis ànd ak moom di kii ak yooyu est-ce que jamono jooju noonu est-ce que saxaaba yi mën nañ cee def ijtihaad mooy masala ñëw masala ñëw ñoom ñu ci joxe effort d'interprétation di ko ci def dañ naan la loolu mën naa ne loolu mën naa ne te li koy wane mooy lii xam nga lii manoon nga ne manoon nañ ne nañu jël benn fas yónni kenn ci ñun mu dem walla ñaar ñu dem ci yonent mi alei saatu salaam laaj ko ne ko est-ce que bu julli jotee dañuy julli wala déet mais non dañoo def lii ñu def bu dul ijtihaad mooy la mooy c'est possible waaye nag bu ñu juumee yonent bi aleyhi salaatu du leen conforter ci njuum goog da leen di corriger fii nag kon que juumuñu moo tax corriger wu ci kenn kenn juumul gis nga lool tamit dañ ciy gis dañ ciy jële leneen muy mazahibul ulama yi muy ngiiru boroom xam-xam yi mooy ne nit moo tax mazhab yi euh, loolu moom bon peut-être nu ma diggee dara loolu lu jar a def la mooy comme ni ñu def siira bi nii mazhab yi mazahib yi yoo xam ne du ñëw pour résumer noonu mu jeex mais yaatal al mazahibul arbaa kuur ay jataay yoo xam ne lool kese la al mazahibul arbaa lay tudd nga xam ne dañuy commencer ci seen njiit di seen mat jiitu leen ci mbir mi di mazhabu imaam Abu Hanifa nga jël fan la premièrement mazhab mooy lan ak lan mooy cosaanam ci diine ndax ndax l'islam looy wax utal ko cosaan ci diine ba pare bu amul cosaan jarul ngay continuer da ngay sonal sa bopp lan mooy seen cosaan ci diine est-ce que lu mel noonu mas naa xew jamonoy saxaaba yi jamonoy yonent bi alayhi salaatu wa salaam est-ce que jamonoy taabi'in yi ainsi de suite ba pare nga ñëw historique fan la madhabu madahib yooyu noonu ñeent yooyu fan la bu nekk jóge ak lan mooy seen usul lan mooy seen seen piliers yi nga xam ne moom la ñuy doxe moom lañuy ñuy génnee àtte yi ana ci fan lañ koy teg ak fan mooy seeni rootuwaay ak ñan ñooy téere yi nga xam ne ñooy référence yu mag yi ci mazhab boobu ak ñan mooy ñi nga xam ne ñooy figure yi gën a mag ci ñoom nga xam ne ñoom bu ñu waxee ñu xam ne ñii moom seen wax kenn du ko delloo ginnaaw ak seen histoire mazhab bi nan la deme ilaa yawmina hada nga jàpp mazhab bu nekk figir yooyu ku nekk nga defal ko tarjama yu mag yooyu ci mazahib bi nga defal ko tarjama liggéey bi mu def ci mazhab boobu ak ngir lislaam bi d'une façon générale ak yooyu yépp nga dugg mazhab bu nekk nga def ko lool loolu surtout ñun réewu wolof dañoo soxla loolu ñun moom ça c'est une nécessité c'est une ndax fekk loolu amul am na yenn wuute yenn ñàkk a supporter sa mbokk jullit yi xew mooy man dama waxe réew wolof ndax ñoom laa gin a xam mais yàlla xam na ne tamit xew na feneen mais bu ko defee dinañu tolé dinañu gën a tolérant nga gis mazhab yooyu ndekete yooyu yépp min mishkatin wahida waaw ñoo bokk niche bu ñu fëlle bu ñu génne bu ñu balle bu ñu génne loolu lu am solo la affaire boobu noonu ah bu yàlla dogalee de insha allah xaw ma ndax man dinaa ko defam walla dinaa am jotam walla dinaa ko man walla xaw ma loolu xaw ma mais bu yàlla defoon de ba ma koy def nii ak tamit ku koy def tërale ko nii boo ko defee wallaahi di nga liggéeyal ummatu seydina muhammad alayhi salaatu salaam loo xamante ne nii def ko te yàlla tax o oh, li ngay faj ñaata wuute ñaata mbañante ñaata yàq diggante ngay ngay defar waaye nga dundalaat yooyu noonu ci réew yi nga xam ne dañ faa tumuranke lool waaw xam ne ñooñu ñooñu ay biddiw lañu newuñ ci garab gi weesu nañu garab yii ay biddiw lañu yu nekk ca njomboxtalu asamaan waaw ñu nga ca suraya ñoom newuñ taxta sara mukku loolu loolu ah mm. bu ko yàlla defee de insha bu ñu amee jotam yooyu yépp amaana ñu def ko bu dee mën nañu ko bu dee jot gi tamit mën nañu ko ak fekke geeg tal wa ma zalika ala bi aziz mooy kon ittihaad ci jamono yonent bi alayhi salaatu ak tamit loolu dafa mënoon a ne daroon nekk te moom la saxaaba yi radiyallahu anhum def fii waaye Seydina Omar ibn al yónni nañ ko ak Seydina ci Ammar li ko Seydina Ammar doon xadis mu sax imaam Muslim ci wàllu tiim mais bañ demee liñ def ijtihaad la Seydina Ammar dane man dafa def qiyaas comme que ku ku ku ku ku njàppam toj da ngay def da ngay tiim amoo ndox li ngay def mooy da ngay tiim sa xar kanam ngay ngay kii li nga wax tiim ak say loxo mu jeex léegi moom mu ñu yónni yonent ma le saar-saam moom mu daal di gént ni mu def moom Seydina Omar àndoon moom mu bërëngu ci suuf si ne comme que ku ku ku ku ku njàppam lu toj euh, euh, euh, ku njàppam toj te muy toj lu ndaw li ne li lay def kon bu mag bi comme que lii dafa gént ci voyage bi mel ni da doon sëy ba man yoom génn loolu mooy toj gu mag gi mu bërëmu ci suuf si Seydina Omar moom deful dara ndax moom comme amu ci dara defu ci dara mu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu ne ko lii leen mun reetaan ko ne ko innama kaana yakfiika an taqula bi yadayka hakada wa hakada mu ne ko reetaan ko ne ko yemoon doyoon na rek nga def nii sa loxo ci suuf si nga daal di raay sa xar kanam ak sa loxo mu jeex mais lu mu def noonu lan la toogul ne duma julli dafa def ijtihaad mais yonent bi aleyhi salaatu salaam bu leen gisee ñu juum nag da leen di corriger voilà da leen di corriger da leen di corriger kon xam naa tey dañuy yem foofu ba léegi ñu ngi ci nettali bii nii ci ñàkk ci ñii julli ñii ñàkk julli njàngat yi ci ne incha bii di ñëw incha allah ci jotaay bii di ñëw ñu àggale